kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo ndi xadis bi nga xamante ne moom la ci teg mooy xadis numéro quatre cent soixante-quatre ne wa an Jaabir radiyallahu taala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra bis-suuq marra bis-suuq wan-naasu kanafayhi famarra bijadiyin asakka mayyitin fatanaawalahu fa axada bi'udunihi summa qaala ayyukum yuhibbu anna haazaa lahu bidirham faqaaluu maa nuhibbu annahu lanaa bishay' wa maa nasna'u bihi qaala tuhibbuuna annahu lakum qaaluu wallaahi law kaana hayyan kaana 'ayban annahu asakka fa kayfa wa huwa mayyit fa qaala fa wallaahi la dunyaa ahwanu ala allahi min haadaa alaykum rawaahu muslimun rahimahullah qawluhu kanafayhi ay an jaanibayhi wal asak as-saghiiru al-udhun man al imaamu al-haafidu an-nawawi mu ngi indi nag hadiis bi nga xamante ne nii waaw akbar <laughs> Seydina Jaabir ibnu Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne kon moo ko ndi mu ne waan Jaabirin mu ngi koy jël Seydina Jaabir radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam marra bis-suuq dafa romb ci marché bi wannaasu kanafayhi waaw mu ne wan naa suta nit ñi kanafayhi al imaamu Nawawi ca suuf mu ne qawluhu kanafayhi ay an jaanibay mooy nit ñi ñu nekk ci wetam mooy dar ko waaw moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw <laughs> daal di koy dar fa marra bi jadyin ataka mayit mu romb moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wi jadyin jadyin mooy doomu doomu ab bëy as mbëy waaw noonee mooy ni nga xamante ne ni noonu mooy jat yi mooy waladul ma'iz yi al ma'az waaw doomu mbëy mu ne loolu kii par exemple al imam al jawhari loolu la wax ne loolu mooy euh, euh, doomu as ab bëy mooy as mbëy boo xam ne dafa faatu mayit koo xam ne dafa faatu bi jadin asakka voilà asakka mayit asakka asakk mu ne wal asakku ca suuf imaamu Nawawi mu ne as-saghirul udhun mooy euh, euh, euh, loo xamante ne nii nopp ya dafa tuuti waaw nopp ya dañoo tuuti loolu moom la al imaamu Nawawi wax rahimahullahu taala waaye al imaam al qaadi Iyaad daa wax ci téere boobu al mashaariq mu ne yutlaqu ala multasaqi al udunayni wa ala faaqidihima wa ala maqtu'ihima waaw waaw wa ala al asam alladhi la yasma' wal muraadu haa huna al awwal al imaam al qaadi Iyaad al al Maaliki dëkkoon fii ci Maroc rahimahullah mu ne <coughs> mu ne gis nga asak dañ koy wax alaa ala multasaqil uzunayn ci loo xamante ne nii mooy ñaari nopp yi dañoo takkaloog fa ñu sax waaw wa ala faqidihima waaye dinañ wax asak koo xamante ne nii dafa ñàkki nopp mooy amul nopp place nopp yi amul nopp mu ne wa ala waaye dañuy wax asak koo xam ne ay noppam dañ koo njoof dañ koo dagg wa ala al waaye dinañ ko wax asak jublu ci ki nga xamante ne nii dafa tëx te du dégg mu ne wal muraadu waaye nag hadis bi li fi yonent bay saasaam euh, euh, euh, jublu ci asak mooy bu njëkk bi mooy ki nga xamante ne nii ay noppam nañoo takkaloo ak kii bi sësëg kii bi ba boo ko seetoon tam nga foog ne amul nopp tellement dafa kole woog yaram bi voilà waaye imaamu Nawawi moom rahimahullah gis nañ li mu wax moom Euh, moom saghirul udunayni la jël dane mooy koo xamante ne nii nopp ya dañoo gàtt voilà kon mu ngi noonu le ta al imam al qurtubi rahimahullah borom euh, ci shara sahih imam muslim abu ahmad sëriñu borom tafsir bi moom itam noonu la ko euh, firiwee mooy koo xamante ne di gàtt boo xam ne daal nopp ya dañoo ndaw kon daal yonent way sa saam kon dugg dafa dugg kon ci bu dee marra bi suuqi mooy ci biir du daa romb ne marché bi nekk ne mu romb ko non dafa dafa dugg ci suuf ci marché bi dinañ gis ci taxrij bi léegi léegi rek nit ñi dar ko moom la naan wan naasu kanafayhi fa marra bi jadyin asakka mayit mu romb kon ci mbëy soo xamante ne nii doomus mbëy boo xamante ne nii doomus euh, euh, bëy boo xam ne euh, nopp ya dafa dagg dafa tuuti faatu mooy boo xam ne midd la fatanaawalahu yonent bi alayhi salaam daal di jàpp kii bi fa axada bi bi bi udunay ah mu daal di saisir jàpp euh, chevreau la ko chevreau la ko <laughs> kii di wax français <laughs> mooro boo xamante ne dafa téye euh, ci nopp yu gàttam yooyu ah donc jàpp ci noppam yu gàtt yoo yële moom naan fa axada bi udunihi mu jàpp ci benn nopp bi summa qaala mu ne ah ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirham yéen waa marché bi man yonent way saa saa maa leen di laaj ana kan moo bëgg mbay su faatu sii nii moo koy jënd dërëm kan moo ko bëgg jënd dërëm fa qaalu gaa yi ne ko mais maa nuhibbu anna lanaa bi shay ne yonent way saa saa bi lii mbay fii soxlawuñu ko dara lañ ko dayewut <laughs> moom kay bëgguñ ci moom dara wamaa nasnau bi mais yonent bay saa saam lan la ñuy doyee lii sax buñ ko jëndee xaala <laughs> yonent bay saa saam ne leen a tuhib ne leen tuhibbuuna annahu lakum ne waaw léegi comme que kenn parewul ngir jënd ko waa léegi est ce am na ci yéen ku pare koo xam ne ma jox ko ko gratuitement <laughs> bëgg ngeen koo jël ngeen moom ko ah xaalu ñu ne ko wallahi ñu ne ko waat nañ ci yàlla law kaana hayyan mbay sii bu doon day dund mu ngi nii faatu kaana ayban annahu asak le fait que noppam yi tuutee nii loolu ab ayib la ci moom <laughs> waaw fa kay huwa mayit mais ren damay kon yow loo xam ne bu doon dund lii ayib la ci moom mais lan la ñuy nag bu dee ne moom fii mu ne daa fekk nag mu faatu teg nga xam ne ban njariñ la ñuy amalati <laughs> waaw. fa qaala yonent bay saa saam nag wax leen fa ba boobu ne fa booba fa wallahi waaw waaw. mu ne leen maa ngi waat ci yàlla nag maa ngi waat ci yàlla oh la dunya gis nga àdduna ahwanu moo gën a woyof gën a ñàkk solo ala allah fa yàlla min hadihi kene mbëy su faatu si aleykum gis nga ni mu ñàkk solo ci yéen da kenn ci yéen waxuma la bëgg koo jënd dërëm nga naan déet waaye kenn bëggul sax ma jël ko moom ko noonu kenn ci yéen bëgg ko mu ne leen nag nga àddina nag noonu la gën a moo gën a ñàkk solo fa yàlla ka mbay sii ci yéen allah laa ilaha illa allah allah <laughs> léegi nag yenent way saa saa mu ne ci imaamu Nawawi mu ne rawahu muslim mu ne xadis bii de rawahu daal dina koy solo al imaamu muslim abul husayn Eh, rahimahullahu taala léegi nag bi mooy est-ce que ko solo ñu la la al imaamu ahmadu ibnu muhammad solo na ko na ko al imaamu abu daawud as-sijistani rahimahullah mooy ñoom ñaar ñëpp sëriñ imam ahmad la imam abu daawud ak imam muslim rahmatullah alayhima ñoom ñëpp taalibi imam imam ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal kon al imaamu Muslim moom nan la ko solowee xoolal mu ngi ci kitaabu zuhdi ah, wa raqaa'iq waaw ah, mu ne haddasanaa Abdullah ibnu Maslama ibnu Qanab gis ko gis de ah man kay xanaa waxoon man ah, <laughs> yow ba léegi ma wax <laughs> ay <laughs> way jële yow daal tu es présent mais absent quoi tu tu tu cumules les deux absent hein non Abdallah ibn Maslama nga naan ma ngëj nañ ko dinaa xanaa waxoon man yow laay wax kay <laughs> mooy ibn Qanab al-Qanabi <laughs> hein yaa ngi faat ab fàttaleku nga wala fàttaleku moom nii la imaamu Malik rahimahullah doon wax moom gisee ñu ne ko ah ibn Qanab mu ngi ñëw imam Malik ne mu ngi ñëw <laughs> waaw <laughs> mu ne jóg leen waaw jóg <laughs> akbar jóg ñu ñu ki nga xam ne mooy ki gën ci kaw suuf qumu bina ila xayri ahli al imam Malik ne jóg leen dañ leen jóg yéen ñépp ci ki nga xam ne moo gën ci kaw si mu ngi nii te taalibeem yow loolu ya fàttale ko woo ci dara fiqatun aamilun allahu akbar allahu akbar wala al imam ibnu Ma'in al imam Ali ibnu al-Madini doonuñu woon jiital kenn ci Muwatta bi mu jëlee ci imaamu Malik moom lañ jàppoon ne bosam mooy bi gën a dëgër moom Abdallah ibnu Maslama <laughs> ibnu Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi al-Basri ah rahimahullahu taala <laughs> waxoon nañ la ñoom ñoom Qutayba ñoom Yahya ibn Yahya ak Rayhanatu Naysabur ñooñee imam Muslim buy jële hadis bu ne ci Muwatta bari na ci ñoom ñooñee yu bari ci ñoom lay eh, jaar ah léegi kon mu ne kon haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab qaala mu ne haddathana Sulaymaan mu ne yaani ibn Bilaal al-imaam Muslim mu ne moom sëriñ bi Abdallah ibn Maslama nee na kii la nekk Sulaymaan ibn mu ne yaani ibn Bilaal imaam Muslim mu ne kim ci jul woon ibn Bilaal di Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi xaritu imaamu Maalik Abu Muhammad ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an Ja'far mu jël ko ci Jaafar bi Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi mooy Jaafar as-Sadiq <laughs> Jaafar as-Sadiq ah, imaamu wa ahlul bayt rahimahullahu ta'ala wa radiya an abiihi mu jël ko ci baayam di Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ah, muy Jaafar ibn Muhammad ah Muhammad boobu mooy al-Baqir di ginoon a siiwee ci Abu Jaafar al-Baqir bu doon xam-xam nag la moo ko rendi jël ne lépp lu ca biir moo ko jël moom Seydina Abu Jaafar moom la di Muhammad ibn Ali radiyallahu anhu wa radiya an an Jaabir moo ko jël Seydina Jaabir ibn Abdillah di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Thalaba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami <laughs> radiyallahu ta'ala anhu moom ak baayam ah, shahidu Uhud anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra bis-suuqi daaxilan min ba'd al-'aaliya waaw ah, mu ne dafa romb ci marché bi doon dugg doon génn boog ci benn ca aaliya mooy kaw Medina ci kaw la doon génne la jóge woon léegi nag di dugg ci di romb di dugg nag ci marché bi di ko romb waaw mu ne wan naasu kana fay hi nit ñi nekk nag dar ko waaw waaw nit ku baax <laughs> war ngaa fexe ba boo baaxee moom foo jaar nit ñi lay doo woo kenn mais foo jaar ñu topp la waaw waaw nit ñi dar ko fa marra bi jadyin asakka mayit fatanaawalahu fa axada bi udunihi thumma qaala ayyukum yuhibbu anna haadha lahu bi dirham fa qaalu maa nuhibbu annahu lana bi shay ma nasna'u bihi qala tuhibbuuna an na'uwa lakum qaalu wallahi law kaana hayyan kaana ayban fiihi li'annahu wasak fa kayfa wa huwa mayyit fa qaala fa wallahi lad-dunyaa ahwanu ala allahi min haadhaa alaykum la <laughs> euh, kon mu ngi nii lii nii mooy hadis bi nii la ko al imaamu abu euh, kii indi hmm? euh, muslim abul xuseyn daal di indi kon nga gis ne kon <laughs> yeneen bi alay salaam lëkkaale ginnaaw taxriij bi bunt bi ak suñu li nga xamante ne nii mooy suñu bunt bi nii lëkkaale mag moom mooy kon àddina mooy li mujjee wax waat ci yàlla moom mi nga xam ne soxlawul waat fa wallahi maa ngi wàcc yàlla laa dunya gis nga àddina gu doyadi gii da jege ak wonu moo gën a ñàkk solo hein moo gën a méprisable gën solo gën a am benn wërër fa yàlla ci yàlla ke yéen mbëy su ni ko ñépp bañee kenn bëggu koo jël kon loolu mooy àddina lool la ko misaalee loolu moo tax boroom zajrul qulubi hein doon wax naan alaa daaru dunya daaru nawka wajifatun yujazibuha fahdhar bi tilka kalibu <laughs> alaa daaru dunya daaru nawka wajifatun yujazibuha fahdhar bi tilka kalibu waaw alaa innahaa daarul guruuri faman safaa lahul ayshu minhaa falkuduuru aqiib alaa innamaa dunyaa saraabun biqii'atin fayaxsabu daami sharaaba yajuubu ilayhi masaafatin wa iyyaahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musiibu waaw mu ne ala daaru dunya man Maodo nee na sayyidi alhaaji Malik ibn Usman alayhima ridwanu rahman mu ne alaa waawee yëgu ngeen ne daaru dunya ni yëgu ngeen ne këru àddina gi nii yë déglu leen ma yëgal leen mais daaru ndaw kaaw a jii fa kit waaw këru problème dëgg moo ko towen soo ci ak ak këru la këru jiifa mooy ak cadavre Allahu akbar hu wallahi cadavre la yujazibuha afasdar bi tilka kalibu dina ko xëccoo nag di ko buldi di xëcc ku nekk di di ñoddi ak dina jëme ci sa bopp pare naan rayante ray say maam say lépp li ñu waxoon sa tribu ngir seen mbir waaw koy def xajja ay xaja koy xëccoo de waaw waaw waaw ñoom koy xëccoo waaw ah. ah. waaw ñoo koy xëccoo kon nag moytul ma xaj yoo di ko xëccoo bala ñu laa mattaale yóbbaale sa tànk <laughs> aw laa ilaaha illallaah jaru de gaa koy xëccoo ay xaj lañu yow nag boo bo <laughs> du dara kërub kërub kërub kërub kërub kërub yo kërub du dara waaw du kërub dara waaw loo xam ne tekkiwul dara waaw kërub eh, incapacité la waaw aj soo lay dugg naw kaa wajjiiga wajjiifa amul dara loo xamante ne nii yow di ko fi capable a def dara lu baax ci biir àddina yii nga jàpp ko foog ne gi nga fi mën a dund dund gu tranquille sans sa borom loolu manu la ne kon daaru naw kaalawa wa jiifa te nag xamal ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg àddina ab ab ab ab kii la waaw dafa nekk loo xam ne benn midd la waaw waaw yujazibuha dina ko xëccoo gaa yi nga xamante ne nii ñoom li leen neex mooy loolu moo tax gaa boo gisee ñuy xëccoo àddina yow bu ci bu ci yow loolu poussière xëccoo àddina war waalaal ndax alaa inna daarul ghururi faman safa lahu al minha fal kuduru aqibu alaa waawee yëgu ngeen ma yëgal leen innaha gis nga addina daarul gururi faman kërug waraate kat la de képp koo xam ne leer na fi lahul aysh sa sa dund commencé neex ngi leer ngay foog ne mbir yee ngi dox min haa ci addina fal kuduuru nëx nëx yaa aqibu moo ciy topp waaw moom moom du jaas lépp lu ma la wan am na leen lu muy nëbb lu ñaaw sa gannaaw waaw la asharu min haruta maruta qaala za shafi'un li kulli muznibina habibu moo gën a mën a njabar gis lim lay wan ni yëpp njabar ba man de c'est pas une réalité waaw ndax réalité day sax te mbiru àddina dara saxu fi waat naa ne moo daq njabar haruta maruta la wax <laughs> moom àddina <laughs> kon nag nekk bi nag di ko sopp nag kon mooy problème euh, euh, moo ñu ko misaaleel loolee que ne àddina kon midd la midd am midd am midd mi nga xam ne benn nit soxlawu ko àddina gis nga na ko fa nit ña àddina dina doyadi loolee fa borom bi waaw léegi nag kon lëkkaalee mag suñu dund ak suñu bunt gënale kon gënee lu dëdd kon ci àddina boobale loolu loo ciy soxla yow saxaaba yi ci wax nee mais yonent may sasam lii fu doon dund ci boppam noppam yu yu sew yi te tuuti ak ayib la woon ci moom boo taxoon boo maywul la mu waroon a jar du ko jar loolu moom c'est sûr waaw boo maywul teg nga koy maye kenn du ko jënd waxatuma laa nag bu génnee àddina <laughs> mu ne àddina nag moo gën a woyof sa yàlla que lii waaw kon ndekete yoo rayante bi ndax àddina waaw waaw am sama xew mi nangam ma jaral ma nag nàngam ak nangam ku nekk nga mere ko ci ndax affaire futilité yoo xamante ne lu dara affaire puukare kese waaw meroo ci ay nit xulóowu nit yàq sa mbokk ndax lan alalu àddina ak li ngay amaseeg sa dem dem dem dem dem bi ay marchandise ñëw jaay dara am dara fu mu ne après nga daggoog ñëpp meroog ñëpp nga def leen nag ay noon di dundul àddina boo xam ne existé wul lu dul sa xel bi ndax nit koo gis wala ñala ña nga xam ne yéen a dëkkoon daaw ba nga nekkee ko ne nga jàpp ne say élimile waaw du ñàkk léeg-léeg ni ngay dund la lay gaañ ni ngay amee àq lay amee sa àq mais nga nga créer benn film fiction sa biir sa biir xel bi sa biir bopp bi que ne yi man rek lañ bañ waaw iblis di la kacc ak ñi nga xam ne abaalisul insi wal jinni iblisu jinne ak nit yi di la toxalal ay wax dina gën a rokkos ci mbonte gi nga nekk waaw baax na boo deewee di nga xam hmm. wallahi di nga xam borom bi sa mbokk boog mu ne la woon jokk ko nga bañ koo def tey nga dee loolu da koo jar aralu àddina gaa xëccoo ba koog ñoom ku xam nii nag day tax yow do yow xëccoo doo ci ne xëccoo affaire àddina nii boo xamante ne daraay yàlla taxut bu dee lay yàq boo ëpp la mu nar defar nga maa ko waaw bu dee la muy yàq la muy yàq boo nekkee ci lii mu la muy yàq boo ëpp nga ba ndax xamal ne jiifa la wallahi jiifa la te nag fa wallahu la dunya la dunya ahwan ala min hada alaykum addinaa gi na woyof ca yàlla que bi mi ngeen xam ne kenn ci yéen bëggu ci yéen allah ginnaaw loolu kon bokk na ci li ñuy jàng ci hadis bi mooy ne yonent bi alayhi salaatu wa da doon dugg marché waaw te loolu mooy ki yàlla <coughs> yónnee mooy royukaayu nit ñi waaw mooy royukaayu nit ñi da doon dugg marché ah jombalawul boppam nekk ci marché yi di dem ci marché yi lool tamit. nga gis que fam fam jóge mooy caaliya foofu du la dëkk du waa du du ca Medina du foofu la dëkk waaye te leer na ne yonent may saa bu jógee ah mooy am na lu ko tax lu ko tax a jóg lu rëy la waaw lu rëy la ngir doxi mbokk defar nit ñi jàngali nit ñi kon nag boroom xam-xam bi loolu da koo war a da ko war a nekkoo mu bañ a mel ni kuffaaru Quraysi yi comme kuffaaru Quraysi ak juhal yi nga xam ne xamuñu woon dara. doon doon doon jàpp ne dem marché bi boppam ci koo xamante ne ab yonent la ŋàññ la moo tax suñu borom bi dégg leen li ñu doon wax wa qaalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq lawla unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira ñu ne wa qaalu suñu borom bi déggal ñu ngi naan ñoom yéefir Quraysh mais maa li hada rasul mais yonent bi lan moo ko dal mais ki ki yonent la ba yàqulu taama mais day lekk ah mais day lekk ñam comme ñu naan yaa day lekk ñam mais moom day lekk ñama ah. léegi mu ngi lekk li ñuy lekk mais moom day lekk léegi la yonent bi day lekk wayam ci bil aswaq mais en plus muy muy dox ci marché yi quoi <laughs> mais ki yaakaar ngeen ne ki yonent la xam nga moom laa doon wax naan la fii mu ne Serigne bu fi <laughs> Serigne buñ gis ngay <laughs> ngay buuxante ci tataay ngay naan sëñ bi paas paas diggal paas ngay génn saa yu weccet yu siiw non waxuma la lool sax loolu daa sori gars yi bañ la gisee nga yéeg super. maa tataa mbaa njaga njaay rahimahullah la la gaa yi ba ne moos xam nga ne kii moos bu amoon dara fa yàlla moos borom bi ne na ko jox oto boo xam ne nag ci lay doxe soxlaam mu nekk fii di xëccoo ci katataayee ko puusante eh, taxi sax mënu ko mënu koo jël wala ci kalandoo r yii eh, ñu bala ndax dañoo xamul dara ndax jàpp nañ ne nit bu nekkee sëriñ wala yooyu daa waram alal ju ne gàññe waaw waa Quraysh façon bu mel noonu lañ amoon xalaatin bu mel noonu waaw waaw wa yamshi fil aswaq ñuy wax muy dox ci marché yi quoi di dem ci marché yi di duggee ka def ay mbir aka doxi soxlaam ci marché bi waa mais lawla unzila ilayhi malak mais lan moo teewoon comme que nee na yenente la borom bi tàggatal ko yónni ko benn malaaka boo xam ne fa yakunu ma'ahu nadira buy ànd ak moom du xupp nit ñi tamit moom ak ak tamit service yu bari malaaka bi di ko doxal mais wala boog aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu aw takunu lahu jannatun yakul minha <laughs> waaw mais wala boog borom bi defal ko ay trésor wala defal ko ay jinaan ay domaines yu mag ay ferme ay tool yu réy yoo xamante ne fooy def yu yu yu yu nekk ca ne yakul minha mu cay lekk ba du soxla ñëw ci marché bi di di di buuxanteeg nit ñi di jënd comme nit ñi ah wa qala adh-dhalimuna tooñkatu seen bopp yi. bokkaalekat yi naan in yatta in tattabi'una é eh, yéen jullit ñii naan da ngeen a gëm ne topp ngeen illaa lu dul rajulan mashuura lu dul góor goo xam ne dañ koo dañ koo lëgëy ah, dañ koo faj bon kii dañ koo mbugal dañ koo kii boog dañ koo la dañ koo dañ koo njabar <laughs> wala suñu borom ne undur kayfa darabu laka al amsal fa dallu fala yastati'una sabila xoolal rek niñ lay sandale ay misaal <laughs> yastati'una sabila xawuñoo xam xamuñ tos ci yoon wu baax ba koy topp yaa ngi leen koy xamal de bëgguñu koo xam <laughs> waaw bëgguñu koo xam gaa yi waaw ñu nekk ci seen wax yi mooy kon nit ku baax roykat ko ro koo xam ne roy dañ koo war a roy yii yëpp da koy war a nekk ndax ak dundam dafa war a nekk lu accessible mais koo xam ne kenn xamalu ko dara ba pare ñu ne moo fi gën ma ne gënu dara la fi gënut day mën a nekk ak ñépp waxoon nañ la fi keroog yonent bay saa saa waxoon aji ngëm yàlla ji nga xamante ne day dund ak nit ñi di jaxasoog ñoom moo gën ki nga xamante ne day muñ seeni lor ki nga xam ne du jaxasoog ñoom te du muñ seeni lor <laughs> waaw ñun nag moom fausse idée bi jàpp ne moom ka gën moo nekk ka àll ba <laughs> waaw loolu yépp mooy waxi koo xam ne nandul xamul kon gaa yi <laughs> hein gaa yi nii eh, dañu ne lii lañ doon wax kon ñu gis na yonent way saa saam dugg ci marché bi waaw dugg ci marché bi waaye nit ñi dar ko nit ñi nekk wan naasu kanafa yi ñooñu dar mooy boo baaxee borom bi moo lay tàggatal xolu jaam yi waaw xanaa borom bi gisuñoon xadiis bi mu ne bu borom bi soppee benn benn jaam danaan inni uhibbu fulaana yaa jibril oo jibril alayhi salaam damaa sopp diw waaw mu wa mu mu sopp ko mu sopp ko wax ko ñi nga xam ne ñooy waa waa waa mala'ul ala waa malaaka yi ne leen borom bi sopp na diw na ko sopp voilà léegi euh, boo ko defee ñu defal ko ak nangu ci kaw suuf waaw contraire bi noonu moo tax nit ñi moom daanaka waa ji du wéet léeg-léeg sax yenn yi ngir mu def ko moom mooy euh, beru ngir mën a def yenn yi waaw waaye wax naa la ci mat dëgg dëgg dëgg mooy nii yonent bi alayhi salaatu salaam meloon waaw doonuñ yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko borom bi yónni laata borom bi di ko yónni la doon nekk ay daaru xiraa de daaru xiraa mais bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam hein doon na fa dem mais depuis bi mu jógee Makka bi mu jógee Makka est mas ngaa dégg kenn ñu ne eh yonent bi alayhi salaatu salaam daa dugg xalwa xam nga daaru xir xiraa man nga ne xal la woon mooy da doon wéet ak borom mais fii ñëpp la doon jaxasoo nit ñi di nekk lépp te borom bi waxoon na ko walal aaxiratu xayrul laka minal uulaa sa lu mujj saa su ne moo gën lu njëkk li ndax ci perpétuel perfectionnement buy jëm kanam seconde bu nekk gën a rafet bay ñëw a gën a rafet bi jàll te lépp rafetoon moom noonu la nekk <laughs> waaw gën ñëpp fi ñëpp njëkk lay nekk xamoon nañ ni doon nekk. waaw waaw allahu akbar doonu ko woon nekk néegam nekk ci kenn ci néegu soxnaan yi wéetak boroomam tabaraka wa taala waaye ñooñu mooy seen nekk ak biir nit ñi loolu ci seen boppam mooy seenu yéeg ci seen boroom waaw seenu yéeg ci seen borom mooy en même temps seen nekk ak seen nit ñi dañuy nekk di jëflante nit ñi ci biti ci biir seen xol lépp ci borom bi la nekk waaw te mooy te mooy te mooy te mooy canaliser jëflante gi ñuy jëflanteeg jaam yi waaw kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la kon nit ku baax waxoon nañ la jaru xunn yeeg waaye lu tax gaa yi léegi man man léegi te pour nay temps ma ne wa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik waaw yërmande gu rëy gu la borom bi defal yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax nga woyof ci sa saxaaba yi ba foo nekk ñu nekk ak yow boo jógee dem sax buñ ne gënoon dañuy Abu Hurayra bi fa fazi'na bañ tiitee yonent sa sam nekk ñoom fan la yonent sa sam nekk. ndax ragal nañ ah ay noon dogale ko yu mel noonu ñee ba muy wax di jadwal gi ar-Rabi' bi keroog ah ma dugg ñëw ci toolu kenn ci waa Ansaar yi jaar gis benn ndox buy jóge nee di dugg ci tool bi benn ruisseau ma ma ma ma def ni njàppaan bi di def alors waaw xëy dem ñëpp di ko gaay di ko wër bu guddeen ku xëy jàpp sa kër ne ah ca yonent bay sa sam laa jëm allah comme hadith sayna Abu Musa al yi boo bëri moom itam ca tool ba la fekk yonent bi alayhi salaam mu ne ko tey maay nekk bawaab bi maay nekk chambellan wu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax frère bi ah bokkam bi nang ma daf nag man jiitu naa la ñëw laaj ana bi alayhi salaam ñu ne ko jaar na ne de mu jaar dem bu fekk tool boobule mu taxaw ci buntu bi nag nuyu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw si njëkk rek Seydina Abu Bakar am ku fëgg waaw gis nga. dañ koy topp fu ne ema ema ema nit ku baax nit ku baax mooy ema wum mooy ema gis nga acier ni muy xëcce weñ weñ bu ko jegee da koy xëcc nit ku baax noonu lay def ñu baax ni seen xol yi ay ema lañ moo tax dañuy xëccante waaw dañuy xëccante waaw ku am ak mbaax ci sa bopp boo ko déggee dangay fexe gis ko te boo ko gisee seconde bëri day gën a neex boo la daroon <laughs> Hanzala moo lay dal <laughs> al Usaydi <laughs> naafaqa Hanzala waay waay Hanzala nekk na munaafiq ci réew mi waay waaw mu ngi noonu loolu moo lay dal tellement da ngay am hubb shawq di takk ngir bëgg dajeek sa soppe waaw waaw shawqan da ngay am shawq waaw ngir bëgg dajeeg sa boroom tabaraka wa taala waaye dajeeg sa soppe boobu nga xam ne mooy rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam ak nit ku baax te nga xam ne moo ko fi toogal nekk ci yoonam waaw kooku noonu lay mel waaw allahu akbar moo tax fu mu dem ñun ñi fekk ko fa du ne kenn ñëwal bu demoon ci àll bi gor fa fekk ab àll dëkk fa def fa mbaar léegi gaa yi fekk ko waaw léegi jaay fekk ko fa foo xam ne ay raba fa doon nekk mais ba mu fa dëkk gaa fekk sa ko wallahi keroog Seydina Al bi mu sañcee Makka bàyyi fa njabootam waa Jurhum fee lañ jóge ñëw gaa yi fekk fa Seydina Ismaayil fekk fa yaayam Haajar Allahu akbar ba ni nga xam ne noonu la ñuy former Makka tey dëkk boo xamante ne foofu ghayra zi zar'in 'inda baytika al-muharram amoon jaay àll yeeg ne waaye gis nga léegi ni mu mel allahu akbar allahu akbar waaw kon mbir mi loolu la kon nag mbir mi ngongu allah kon ku baax noonu lay deme yonent bay saat salam nit ñi daal di koy topp waaw léegi nag bi mu ñëwee ci marché bi mu gis nit ñi wër ah am na boo xam dafa romb nit ñi ñu nekk moom mu romb benn benn kii boobu euh, benn benn benn as mbëy soo xam ne nopp ya dañoo tuuti mayit bu faatu waaw fatanaa wala yeneen tubaab saa saam xëcc nopp bi nopp bëy bi xëcc ko nii waaw faatu na mu ne kan moo bëgg lii <laughs> loolu mooy ak tarbiyatu bil wa bil bil bil waqa'i waaw bil xawaadis xew-xew yi bu xewee nga ciy jàngale waaw pourtant xoolal moom laa doon wax ne ku yaakaar ne jàngale mi moom boroom xam-xam nitu yàlla dëgg-dëgg jàngaleem du fa ñu toog rek même bu dee day jàngale nii ci comme façon jàngale yi ñu xam ay tafsir ay alquran ay ay ay ay hadis ay ay ay ay euh, usul ak façon yooyu bul yaakaar ne loolu kese mooy am jàngaleem de bu ngeen génnee di dox lépp loo xamante ne lu xew la rek mën na koy jàngale waaw loo xam ne lu anu day nit ñi dañuy jàpp ne mii mii lii lu dara mu jàngal ci nit ñi yonent bay saat saam loolu la def waaw waaw mu romb <laughs> benn as mbëy soo xam ne dafa dafa faatu mu jàpp ci nopp bi waaw ngir jàngal leen ci waaw dañuy xam ne eh, nit ki dina jàngale par des questions ndax dafa ñëw laaj leen waaw ayyukum yuhibbu anna <clears throat> hadha lahu bi dirham sunan Abu Dawud rahimahullah kan moo bëgg am bay sii jënd ko ma jaay ko dërëm <laughs> ñu ne ko ñun lii bëgguñu ko wa ma nasna'u bi ak lan lañ koy jëfe waaw mu ne mais waaye bëggu ngeen sax ma jox leen ko sans dara ñu ne ko soxlawuñu ko kii doon dund sax noppam yu ndaw yi <coughs> ab mét ab ab ayib lay nekk ci moom waaw léegi mooy yeneen trois saa cent nag ci loolu noonu rek mu jàngal leen ci misaale leen lii mu tiim muy meddu bëy bëy sii mu misaale leen lii mooy àddina àddina lii moo ko ëpp doole ci yéen moo ko gën a am valeur ci yéen que àddina fa yàlla Allah ñu ci xamee ne kon laal euh, xayawaan boo xam ne makulul laxma la bu génn àddina dara newu ci kenn du la ne é eh, laal nga ko nag mi delu demal raxasu ji yenent bay saat salam bëy bi mu jàpp noppam dafa faatule te amul fenn foo xamante ne nii ci riwaay bi nee nañ après dafa raxasu déedéet <laughs> ah waxul ne hmm? dafa raxasu de waaw bu dee ne raxasu la ci awaan lool mooy ci côté hygiène ak loo xam ne lu ñu sopp kese la man a nekk mais manul loo xam ne dañ naan par force ah raxasu ci côté amaana mu amoon leen loo xamante ne euh, lu mu euh, microbe wala yu mel noonu waaye du loo xam dañ naan ab sobe moo la laal waaw que laal nga ko kese taabul dara takk ci moom loo xamante ne sobe la wu laal mukk waaw kon nag loolu lu ama am solo la waaw waaw moo tax marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurrunahaa fa qaala hal intafa'tum bi ihaabihaa fa qaaluu innahaa mayta qaalat yutahhiruhaa al-maa'u wal-qarad yonent bi alayhi salaatu wa salaam marra dafa romb moom yonent bi alayhi salaam bi shaatin ci benn gàtt boo xam ne yajurunaha saxaaba ya ñu ngi ko doon diri waaw ñu ngi doon diri li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, kii boobule gàtt boobule léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais law axadtum ihaabaha fa qaalu ñu ne ko mais yeneen tubaab mais manu ngeen war a jël deram ngeen jëfandikoo fa qaalu sahaaba yi radiyallahu anhum ne ko mais innahaa mayta de mais yeneen tubaab yi saa saa ñuy diri nii xaru yaay Maymuna la woon. bintul Haaris al-Hilaaliya soxnaa yeneen tubaab yi saa saa ñu ne ko mais lii mel la mu ne waaw yutahhiruha al-maa'u wal-qarad dina ko laabal li nga xam ne mooy ndox ak net net mooy boo ko tanee wulli ko day day baax. al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Nasaa'i rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ko solo waaw loolu yooyu yëpp day wane ne kon medd moo xamante ni nii medd loo xam ne dañuy lekk eh, yàppam loolu du sobe voilà voilà te bu dee derba da tax ñu ne mayit ndax dañoo <laughs> jàppoon ne comme mayit la moom foog naa day sobewu mu ne déedéet bu ñu wa derbi bu ngeen ko tanee baax na waaw yu tax yëru xaar waaw doo ñëw rek ko noonu mais da koy tane voilà da koy tane moom almaa bu nekkee medd dina ko laabal almaa u wal qaraz kon hadis baa ngi noonu kon nag insha allahu taala kon ñu gis kon gis nañ àddina ndox ndoy saan ay waay waay waay waay medd ko ëpp doole waay oh kon fahdar ay waay mooy tulma bi tilka kalibu mooy tulma xaj yoo di ko xëccoo nga xam ne ñoo yu jaasibu ñoo koy xamp di ko njëkkanti di ko xëccoo moo tax jullit bi lool du sa ndab quoi waaw boo xamee sa bopp di nga xam ne loolu du sa ndab di xëccoo mbiru ko concurrence rawatina ak ñi nga xam ne xamuñu tus xamuñu dara yàlla ñoru leen du sax seen affaire waaw akbar loolu wax dëgg yàlla jullit bu ne war na cee bàyyi xel xam ne àddina loolu du seen ndabde waaw lépp nag loo xam ne luy doxal seen àddina la ngir seen dund jag nañ ci nekk waaye li ñu lay wax mooy bu mu nekk loo xamante ni nii daf lay dox sa diggante ak sa borom waaw ndax daaru naw a jiifa la waaw ku am xel di xalaat du ko jàpp ndax këru ñooñu la ak ñu lottu ñi xamul dara waaw te moom it métti la boo xamante ne noonu la comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxee kon nag ña koy xëccoo ah ah métti moom ñan ñoo koy xëccoo walla alkali mooy xaj yi ñoo koy xëccoo waaw xaj yi moom soxla nañ ko ak façon xaj yi ñoomin ñoomin kii piyen ñoom panthère waaw ñoom dañ koy xëccoo moo tax gaynde gi day fàdd dara <laughs> eh, mu faatu mu koy lekk